ci toolu nit sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum ñu ne woon ci baabu fadli siwaaki wa xisaalil fitra ñu ngi woon ba léegi kon ci bunt bi wax ngëneelu soccu ak li làmboog fitra ñu ngi woon ci ñetti xadiis yu yi di wax ci fitra yi euh, mu tàmbaloon ko xadiis mille deux cent trois mu ne woon abi hurayra mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu an an muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na al fitratu fitra xams juróom lañ wala aw wala mu ne xamsun juróom min al fitra ci fitra bokk mu njëkk lim alxitaanu mu ne xarafal ñaareel bi wal istihdaadu al imaam na al istihdaadu xalqul aana wa huwa xalqu sha'r alladhi hawla al farj mooy wat li nga xamante ne mooy naq karaw naq mooy wat karaw gi nga xam ne mooy wër ci pëyu nit ki góor wala jigéen ñaare ñetteel bi wa taqlimul azfar mu ne mooy lelli ay we ñeenteel bi wa natful ibt mooy buddi ay karaw poqataan wa qassu sharibi mooy li nga xam ne wàññi ay naanu wala wat mu ne muttafaqun alayhi al imamu al buxaari ak imam muslim bokk nañ ko solo mu teg ci xadis mille deux cent quatre mu ne woon wa an aishata ngi doon jële ci sayyidatu aisha siddiqatu radiyallahu anha qaalat mu neena qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ashrun fukka ngi min al fitra fukka ngi yoo xamante ne ñoom ci fitra lañ bokk mu ne a qasu shaaribi mu njëkk a tudd wàññi ay naanu wala wat moustache wa i'faa'u lihya mooy ñaareel bàyyi sikkim mu daal di sëq imaam wax ci suuf rahimahullah wa i'faa'u lihya maanaahu laa yaqussu minha shay'a voilà lim jublu nag i'faa'u lihya mooy bu mu ci laal dara bu mu ci dagg dara bim ci teg mu ne was siwaaku ñetteel mooy li nga xam ne mooy soccu was inshaqul ma juróom muy ñeenteel bi muy sarax ndeku wa qasu azfar yi euh, muy euh, lelli ay wex juróomeel bi juróom benneel bi wa ghaslul barajim mooy raxas al imam ne barajim bil ba'il muwahhada wal jiim wa hiya uqadul asaabi'i mu ne loolu noonu di dabtu nan lañ koy takkee mu ne te mooy euh, tere yi nekk mooy articulation sa loxo boo ko tàllalee rëdd yooyu nga xam ne mooy booy lem sa baaraam ñooy lemu foofu lay wax mu ne mooy baraajim yi mu ne wa natful ibisi juróom ñaareel bi mooy buddi karaw poqataan wa xalqul aana juróom ñetteel bi mooy wat karawu poqa eh, naq moom la doon wax al istihdaad fële wantiqaasul ma juróom ñeenteel bi mooy wàññi néewal ndox qaala raawi mu ne nag ci nga xamante ne mooy eh, ki solo xadis bi nee na ah wa nasiitul aashira man nag fàtte naa juróomeel bi eh, fukkeel bi illa an takuna al madmara ah xanaa mu nekk madmara te wax nañ la loolu sax na ci riwaaya hadith sayna eh, Ammar ibn Yasir foofu lu na fa li nga xam ne al madmara qaala Waki' mu ne Waki' nee na rahimahullah wa huwa ahadu ruwaati te bokk na ci yenn ñi nga xam ne ñoom ñoo soloo hadith bi lan la wax intiqaasul ma moom leneen la ko tekkee waxul néewal ndox intiqaasul ma yaani al istinjaa mu ne baat boobu nga dégg intixaasul ma mooy boo demee ja toilette ya sal di seetlu mu ne rawahu hadis wi soloo na ko muslimun daal imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi léegi nag mu jeexale woon hadis mille deux cent cinq mu ne woon wa an ibni umar mu ngi jële ci doom yi sayyidina umar ji radiyallahu anhu ma di abdallah an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na ahfu shawariba wa afu liha Euh, wàññi leen wala wat leen seen naanu yi seen moustache yi da ngeen bàyyi mu sëq seen karabu sikkim yi mu ne muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari al imam muslim abul husayn ñoo ko bokk solo kon walillahi alhamdu wal minna lii mooy ñetti xadiis yi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi ci woon doon topp nag euh, fitra yi nga xamante ne nii xisaalul fitra yi al imam euh, al hafiz ibn hajar al asqalani rahmatullahi alayhi daal di woon recensé ci al-Fath moom yi nga xam ne gis na ni baatu fitra da cee ñëw ci hadith yi mu ne fukk mu ne lii la woon mhm, fukk juróom la woon waaye waxoon nañ la boo ci boole woon li nga xam ne mooy mabmara da doon nekk fukk ak juróom benn moom daal boole woon na ko ci sax xaw ma après bi muy lim am naan ci la ko fàtte fàttewaale na fukk ak juróom waaye boo ci boolee mabmara fukk ak juróom benn lay doon ñun nag ñu ngi doon ñëw doon jël par benn benn gisoon na woon nañu gisoon al xitaanu muy xarafal di téegal wala am njongo ñaareel al istihdaad di wax garaw naq lool gisoon nañ ko tamit taqlimul azfar muy lelli ay wéyéet gisoon nañ ko muy ñetteel bi ñeenteel bi mu doon natful ibt muy buddi karaw poqataan loolu it gisoon nañ ko xasu shaari bi di juróomeel bi di wàññi ay naanu wala wat ko lool gisoon nañ ko juróom neen benneel bi di al wudu di njàpp loolu gisoon nañ ko al istinshaq nekkoon li nga xamante ne mooy sarax ne juróom-ñaareel bi gisoon nañ ko juróom-ñetteel bi daal istinsaar bu fiiru it gisoon nañu ko juróom-ñeenteel bi daal istinjaa mooy boo demee ca toon ak di daal di setlu loolu it gisoon nañu ko ak si siwaaku loolu it di fukkeel bi di socc gisoon nañu ko li nga xam ne ghuslul jum ghuslul jum'ati mooy cangaayu aljuma loolu it gisoon nañ ko ko i'fa'ul liha foofu nag la yemoon ci suñu jotaay bii ñu génn jàngoon nañ ko waroon a jàll ci bi ci tegu woon waaye daanaka lañ moom wax ñëwaatoon ci ay yenn précision ak yenn leeral ki euh, cours ba ko jiitu woon moo taxoon mu jëloon suñu waxtu wi yépp muy moom bàyyi waaw si kim mu daal di sëq benn masala lañu fàtte woon <laughs> waaw <laughs> waaw te dañoo def euh, jotaay bii génn bi ko jiitu mbokk miñ ko doon defandool <laughs> hafidahu llahu wa ayyadahu wa nasara ak euh, mbooleem njaboot yeeg euh, njabootam ak mbooleem julli ni euh, bi ñu baree la ma laaj masala boobu <laughs> waaw xaw ma lu tax bii weesu sama xel génnaat ci ma ne woon naa ko lool moom war nañ ko wax mu leer ndax masala la mooy liñ doon wax barbichette xam nga yaa ngi ko bi masalaam bu dee jigéen daa am baar bi set wala daa am ab baar bi wala daa sax karaw foo xam ne doonu ko woon sax est ce que na koo dindeen géet gisoon nga la al imam at-Tabari walaal di wax ak al imam an-Nawawi rahimahullah euh, rahmatullah boobu baar bi set mooy li nga xamante ne waa karaw looloo ñu defe euh, si ma fàttewu leneen ci wàllu sikkim mooy euh, tuñu suuf bi lèvre bi nekk ci suuf hmm? tuñ bi ci suuf digganteem ak sikkim bi am na juste ci frontière euh, tuñ bi ci suufam rek léeg-léeg am na ñoo xam ne foofu karaw dafay sax loolu lañ naan baar barbichette ci français léegi loolu day gis léeg-léeg day am ñoo xam ne day sëq day day sax bu baax waa léegi loolu daa bokk fan la bokk atteb lan la yor moom arab di ko woowee al anfaqa voilà al-anfaqa ma hukmu al-anfaqa waaw lan mooy attey loolu barbichette muy karaw goog gi sax ci suufu tuñu suuf bi jëm ci sikkin bi est-ce que ci sikkim bi la bokk bu boobaa dañ koy bàyyi noonu kenn du ko laal ndax yonent saa sallam nee na aafu liha hmm? ak waffiru liha arji'u liha waaw yooyu yëpp ak aw fullihaa loolu gis on nañ waaye léegi euh, won na boog daa bokk ci bu dee moustache waxoon na qassu shawarib wàññi leen ak ahfu shawarib ak zujju shawarib <laughs> yooyu yëpp ñëwoon na anhiku wala inhaku anhiku ash-shawarib waa léegi loolu noonu fan la bokk mooy ci bee ndax bu dee boobu da naan ah bu boobaa kon mën nañ ko wàññi wala mën nañ ko wat loo ñu wax loolu boroom xam-xam yi dañ cee wute mook yaa ngi fàttaliku bi ñuy wax masalaam karaw yi sax diggante mooy mus moustache bi xam moustache bi day def genre demi hmm? mel ni euh, euh, benn demi cercle bu ndaw jóge ci kaw suufu bakkan bi jaar noonu ah wër waaye waxoon nañ la karaw gi nekk fa nit ka yuute <laughs> booy naaw <laughs> ah jëm ci sikkim bi karaw googu fu mu bokk xam nga la traité woon nañ ko mook fii nag benn la waaw képp ku jàpp ne barbichette bi wala karaw googu bi sax ci suufu sikkim ci suufu tuñ daa bokk ci li nga xam ne mooy sikkim danaan dañ koy bàyyi loolu lenn ci borom xam-xam yi loolu lañ am ñu ne non non bokku ci bu boobaa ñooñ dañ naan bu dee ñu jàpp ne dañuy wat mën nañ koo wat bu dee ne daa ja ñu jàpp ne dañ koy wàññi mooy euh, ay naanu mën nañ koo wàññi wallahu taala alam amaana nag bu mujj bi mooy li gën a dëgër ndax ak euh, euh, ziq ak zaqan boo foofu moom suufu tuñ moom bokkul ci zaqan quoi <laughs> waaw yaa ngi fàttaliku li waa ahlul lugha doon tekkee li nga xam ne mooy al lihya mais mooy liy sax ci lex yi ak menton bi ak liñ naan sikkim waaw loolu kantaa euh, ci suufu tuñ bi moom loolu bokk ci wallahu taala alam amaana loolu mooy li gën a dëgër léegi nag ñu ñëw nag ci suñu beneen fitra bi nga xam ne moo ci tegu muy al farqu dellul ca taxrij ba waxoon nañ la yi nga xamante ni ñoo ko tudd boole ci al farq wala mooy al muy farqu ras al farqu muy farqu ra'si loolu ah, mooy al imaam al haafiz ibn hajar rahimahullah mu ne ah, al farqu al ashharu fiihi at taxfiif wa ka'anna as-sirra fii dhaalika non mooy mooy li ci li ci kii ah, gina su mooy at taxfiif mooy ñu woyofal ko. mooy parce que dafa am ñu ne farqu niñ koy takke lii la faraqa faraqa hein yafruqu am ñu ne yufarriqu waaw mu ne wa taxfiifu ashhar ne yafruqu nag ak ñu ne yafriqu am na sax ñu ne yafriqu am ñu ne yafruqu mu ne loolu nag eh, am ñu ne yufarriqu loolu la ne li nga xamante ne nii nag mooy euh, euh, yafriqu faraqa lool moo gën a siiw que farraqa voilà que farraqa que farraqa léegi kon ginnaaw bi gisee loolu mooy noonu lañ koy waxe waaw noonu lañ koy waxe euh, mooy li gën a siiw faraqa yafriqu waaw léegi mooy lan mooy farqu ra's lañ koy tudde mooy lu fait que nit ki daldi xaaj loolu nag euh, sunna ci euh, euh, fitra bi concerné wul waaw mooy ki nga xam ne daa bari karaw waaw ki nga xam ne dafa bari karaw lool kooku la concerné quant en général ñi nga xamante ne nii mooy euh, africain yu bari nga xam ne en général seen karaw yi du bari góor ñee tax may wax lii pour góor ñi la ñuy wax loolu en général seen euh, karaw yi euh, mooy du du du du baree noonu waaw waaye boo gisee comme tubaab yi xataa mbokku arab yi ak tamit biir africain yi ñi nga xamante ne am na tamit ñoo xam ne euh, kii yoo xam ne dañuy bari karaw mais dama wax d'une façon générale en général cheveux crépus la ñuy yor yoo xam ne du boo gisee ñun sénégalais yi en général surtout ñi jëm ci wàllu séeréer seeg xeetu euh, waa Kenya ak euh, waa waa waa waa waa waa waa Libye waa kii waa Nubi muy waa Soudan waa ba Afrique du Sud en boo seetee ñooñu jaar Congo africain yi jaar Namibie yooyu yëpp. Euh, surtout ñi nga xam ne euh, duñu waasoo pël parce que askanu pël moom ñoom mën nañoo am karaw bu gudd waaye en góor ñi laay wax boo seetloo seen karaw yi du gudd noonu quoi léegi lii nag sunna bi muy fitra bi ñi nga xam ne moom la concerne mooy ñi nga xamante ne mooy seen karaw dafa gudd ndax alfarq mooy tafriqu sha'ri ba'dahu min ba'd waaw wa kashfuhu 'anil jabin waaw mooy loolu la al imaam al xaafiz ne wal farqu loolu li muy tekki mooy tafriqu sha'r mooy ki nga xam ne daa bari karaw bu daal di koy xaaj ci digg bi lay xaaj karaw bi benn côté côté bii beneen côté bi nekk beneen côté voilà loolu lay wax wa kashfuhu daal di koy wuññi an anil jabini du nekk ci jëbi mooy ndax bu ko defee noonu mooy dootul nekk ci jëbi alors que am na leneen loo xamante ne moo wuteeg moom mooy as mooy sadlu sha'r sannu sha'ri mooy irsaaluhu mooy bàyyi ko noonu mooy ku bari karaw au lieu mu ñëw euh, daal di koy def noonu sadlu ko alhamdulilah mooy xaaj bopp bi ci digg mooy xaaj karaw bi ci digg bopp bi lay jël comme léttkat yi xam nañ lu mel noonu ah surtout femmes yi bu ñuy bu ñuy xàll alhamdulilah bu ñuy létti euh, as ndaw ni ñuy xàll benn côté bi ak benn côté bi ngir di létt après di def noonu loolu nag bu dee ci góor bu bari karaw loolu sunna la nga jël ci digg bi waxuma nga léttu ko ah euh, loolu yoneen saa saa doon na ko def mais waxuñu la yow nga létt ko comme ni femme di létt yoneen saa doon na def loolu waaw doon na ko def comme li Ummu Hani wax rahima radiyallahu anha ne yoneen saa saa bi muy ñëw Makka keroog daa yoroon ay ñetti létt la defoon salaasatu bafaa'ir voilà kon loolu waxuñu la loolu mais lii dañ ne la mooy karaw gi day bari nga daal di koy xaaj benn côté. benn côté benn côté bi jaar wàllu ndejoor benn côté bi jaar euh, côté nopp ndejoor jëm noonu kee jëm wàllu nopp càmmoñ mooy côté càmmoñ bi voilà xaaje ko noonu nga xam ne noonu boo ko defee mooy kon karaw gi du ñëw ci sa jëf alors que sablu chanri mooy nga bàyyi ko noonu waaw nga bàyyi ko noonu tekkiwul ne doo ko toppatoo ah mooy bu dee da ko koo arsalahu mooy da ko bàyyi noonu wàcc ko mu wàcc nga xam ne day wër sa bopp bi mën na ñëw sax ba ci sa kanamu sa xar kanam gi di wàccaale noonu waaw am na ñoo xam ne boo seetloo ñu bari karaw léeg-léeg noonu la ñuy def voilà <laughs> kon loolu noonu euh, mooy lii léegi loolu ginnaaw bi gisee ci taxriij bi ne yeneen saa salaam bokk na ci fitra yi liñ tuddoon Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu day nettali xadiis boo xam ne muttafaqun alayhi la mu ne lool kon kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu muwaafaqata ahlil kitaab fiimaa lam yu'mar fiihi wa kaana ahlul kitaabi yasdiluuna ash'aarahum wa kaana al-mushrikuuna yafruquuna ru'uusahum fasadala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam naasiyatahu thumma faraqa ba'dahu mu ne moom al-mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhumaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekkoon na mooy ca njàlbéen l'islam yuhibbu dafa soppoon mu muwaafaqata doon dëppook ahlul kitaab yi waa ahlul kitaab ñi nga xam ne ñoom la borom bi daal di woon jox téere lu tax parce que ñoom ñoo fi yoroon lu jóge ci yàlla waaw alors que kanta ñi nga xamante ne nii euh, ñooy kuffaar yi euh, euh, Quraysh yi nga xam ne diina jëneñ maam Ibrahim tegoon lu bari effacé ko ci waaw waaw te loolu li mu yàggee yonent bay saasaam nag doon bëgg di niroog doon dëppoog waa ahlul kitaab ñi nga xamante ni ñoom lan lañ doon def mooy ñu joxoon téere ci minal yahudi euh, wan nasaara nga xamante ne ñoom am na luñ defe malgré li ñuy fals ñoom ñoo ëppoon lu ñu defee lu ñu jële ci yonent ka waa Quraysh loolu moom lu leer la woon kon nag mooy am na du lépp loo xam ne lu ñu doon def baaxul waaye mu ne moo tax yonent bay saasaam doon bëgg di dëppook moom waaye comme ko yonent bay saasaam nit la ko xamante ne nii mooy leeru yàlla ci kaw suuf moom la yàlla wàcce li ci jub li ci jubul dina ko xam borom bi dina ko xaral bu gisee loo xam ne ñoom du nga koy def moom laa doon wax bii weesu ne mbir mi nekkul euh, jataay bii wees bi ko jiitu euh, nekkul rek l'essentiel nañu wuteeg ñoo ñoom noonu waaye systématiquement nañuy wute loo wute gi day tegu ci xam-xam ak loo xamante ne moo jaar yoon waaw bu dee ne dañuy def ñoom dañ leen a fekk ñuy def loo xamante ne suñu borom dañu koo sant ci suñu sariya du ñu ko bàyyi parce que nangam parce que yahuud yi wala juif yi dañ ko chrétien dañuy def loolu déedéet loolu lañ la waxoon ne la kon ci wàllu njong looy def ak xarafal est-ce que dañ koy bàyyi parce que noonu dañ koy def non non <laughs> mu ngi noonee waaw léegi kon te yonent saa salaam mu ne daa bëggoon doon dëppoo ak waa ahlul kitaab ci fii maa lam yu'mar fii loo xam ne borom bi joxu ko ci digalu ko ci digle mbir moo xam da ko cee jox digle bu leer waaw parce que yonent yàlla bi saa saam lool la dañuy am loo xamante ne moo tax yàlla ñoom mënuñoo def lu dul noonu mooy yàlla jamais haashahum def loo xam ne bàkkaar la tudd mënu la tukkee ci ñoom c'est impossible ma'suumuuna borom bi moo leen ñoxal waaw mën nañu def nag liñ naan xilaafu lawlaa mooy ñaar yu baax ñaar yépp baax nañ loo xam ne yàlla waxu leen def leen lii mais xam nañ ne lii lii baax na lii baax na mais borom bi waxu leen dara ñu def loo xam ne borom bi li mu doon xaar ci ñoom mooy ñu def lu ëpp lu beneen bi loolu day am boo gisee yépp borom bi di leen wax naan walla mu def lii def lii di leen reprendre ci loolu la mais pas que ne liñ defoon bàkkaar la jamais mu ne ci loo xam ne yàlla digalu ko ci lu leer wa kaana ahlul kitaab mu ne waa ahlul kitaab ñooñ nag lañ doon def yasdiluuna ash'arahum dañ doon bàyyi seen karaw yi noonu mu wàcc saa ñu euh, daal di koy euh, féetale benn boor dañ ko doon bàyyi noonu mu ne wa kaana al mushrikuuna kanta mushrikuuna quraysh yi yafruquuna ru'uusahum ñoom dañ doon xaaj seen dëgg diggu bopp bi comme niñ waxoon farq léegi def benn côté bàyyi euh, sànni benn côté bi ci benn wàll bi beneen bi ci beneen wàll léegi nag mu ne fa sadala rasulullah yonent saa sam comme li mu bëggoon mooy li roog waa mu def ni waa ahlul kitab di def waaw waa Quraysh ñi ñoom lii ñuy def seeni def bu ñu ko teg ci dara daanam <laughs> waaw te niru niru la baax moo gën niru niru la ñi ñi ñi tane moo gën di niru niru la ñi nga xam ne oom dañoo bon <laughs> waaw léegi yonent saa salaam daal di def loolu waaye naa seetu summa ginnaaw gi faraqa ba'd ginnaaw gi mu def ko mooy ba nga xam ne waa Quraysh comme ni waa ñoom al imaam al-Hafiz Ibn Hajar ak ñoom imaam an-Nawawi di wax rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci lañ dugg ci l'islam ñoom ñëpp mooy léegi wuteeg Quraysh amatul njariñ léegi nag suñu boroom xamal ko ne da def li nga xam ne mooy farq boobee voilà mu mujj loolee mooy al farq mooy di xaaj bokk bi ñaar euh, karaw bopp bi benn côté bi mu bàyyi beneen côté beneen côté bi mu bàyyi beneen côté. mooy boo gisee kon yeneen tubaab yi saa saam def na ñaari loolu moo tax lenn nag ci boroom xam-xam yi boo imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah euh, euh, euh, mu ngi doon wax ne di nettali ci Umar ibn Abdul Aziz ne li nga xamante ne radiyallahu anhu bu ma soona julli jumaa da doon wax kenn taxaw ci buntu yu jàkk bi bi mooy ne xalifa mag Medina ala saaki abdul saat saat ku deful farq rek mooy yow xaaj sa bopp bi benn côté ñi bari karaw lay wax sinon ñi bariwul karaw wala ñi melu noonu kenn waxu leen xaaj sa karaw bopp bi bu ñu bari karaw bàyyi def benn côté bi nii beneen côté bi nii ku deful loolu rek mu ne aywa <laughs> li jënt leen karaw waajooju <laughs> léegi sauf que loolu al imaam al Qurtubi da ne euh, loolu nag al imaam al Qaadi Iyaad nettali am na lees ciy seet waaw bal az-zaahiru min siyaaq min min min euh, euh, siyaaq al-hadiis anna as-sadla innamaa kaana yaf'aluhu li ajli mahabbatihi istilaafa ahli al-kitaab bi muwaafaqatihim laakinnahu kaana yuwaafiquhum fiimaa lam yushra' lahu fiihi falamma istamarru ala inaadihim wa lam yantafi'u bil muwaafaqa ahabba muxaalafatahum aydan fiimaa lam yushra' lahu fa saarat muxaalafatuhum mahbuuba lahu laa waajiba alayhi kamaa kaana muwaafaqatuhum mu ne waaye loolu imaam al-Qaadi Iyaad nettali nii Seydina Umar ibn Abdul Aziz loolu lu ñuy seetaat la parce que imaam al-Qurtubi euh, mu ne euh, lu tax parce que mooy bàyyi karaw noonu karaw ñi bari la karaw muy gudd muy wàcc noonu loolu yonent saa salaam da koo defoon. ndax soppoon comme li xadis bi wax mu waa muwaafaqatu ahlul kitab ci loo xam ne amul ci loo xam ne lu ko ci yàlla digal la waaye ah, da nga doon dëppook ñoom ci loo xam ne mooy sharia am ñëwul wax ci lu leer naññ bi nga xam ne nag ci lañu wëy ci seenu mooy yàlla ak seenu weddi yàlla ñoom waa ahlul kitab te jariñoowuñ ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def di jege jege goog mu leen den ci loolu léegi nag mu sopp daal di wuteeg ñoom ci loolu le ci li nga xam ne sax boroom bi waxu ko ci lu leer waaye sauf que loolu mooy euh, mu ne moo tax euh, euh, fa saarat mu mujj mu xaalifatuhum seen wuteeg ñoom mahbuba lahu lu mu soppoon la laa waajiba waaye nekkuloon alayhi lu waroon ci moom comme noonu waaye nag lenn ci borom xam-xam yi comme imam al-Qadi Iyad dañoo jàpp ne non non waaw que non affaire bi ci wax yu la woon loolu moo tax al Umar ibn Abdul Aziz ne kaana loolu noonu zahiruhu annahu li amrin min allahi taala hatta ja'alahu ba'duhum nasxan comme ni nga xam ne noonu la imam al-hafiz ibn hajar eh, di daal di eh, wax ci al-harb ci ci ci al-fath di ko jële ci al-harb al-harbi rahmatullah alayhi eh, mu ne al-harbi dane avant loolu mawdi'u al-farq wal-farq fi sha'r sunna mu ne li nga xamante ne mooy ak comme li ñu wax noonu farq ci euh, bopp loolu sunna la li am na hu mooy ndax alladi rajaa ilayhi nabi mooy li yeneen saa salaam woon daal di mujj doon ko def wa li feeñ moom alxarbi ba léegi mooy wax rahimahullah mu ne annahu bi wax te ne lool ci la ko defee voilà ci wax yu du rek mooy imaamul Qurtubi en fait lii la àndul laa foog du wax yu moo tax voilà loolu moom la jàpp moom mu ne ñii nag ne déedéet wax yu la waaw waaw loolu wax yu ci wax yu la parce que li alxarbi yi doon nettal di wax nii imaam alxaafis di ko wax nii imaam alqaadi Iyaad moo ko nettali waxaale wax ji ba nettali waa li Umar doon def radiyallahu taala anhu mu ne li feeñ alxarbi ne loolu mooy rahimahullah que ne ci ndigalu yàlla la woon ba moo tax ñenn ñi tax ne loolu daana saxal sadlu bi mooy bàyyi sa karaw noonu ñi bari karaw euh, jëluñ ko xaaj ko ñaari xaaj wala boog loolu mën a nekk wala ñu ñu ñu daal di koy eh, diw daal di koy takk loolu it man na nekk wala ñu def ko ay eh, ñetti litre loolu it man na nekk waaye mooy eh, loolu mooy bu dee def bàyyi kantaa bàyyi ko noonu mooy bàyyi ko noonu comme ni ngay gisee ku bari karaw nii koo xam ne moo defu ci dara diwu ko defu ko dara waaye bu ko bàyyee noonu ni nga xam ne noonu lay kii ba daanaka day muur bopp bi yëpp waaw day muur bopp bi yëpp mel ni ay car yu yuy lang loolu la ne ba ñenn yi sax ne loolu mooy sab loolu ñe ñu ne mun nga satlu daa am ci julli am ci lii mooy satlu bul jàpp mooy ci julli par exemple ci taxaw te jëlul loxoom teg ci dënnam loolu lañ naan satlu ci julli mais bokkul ak li ñuy wax voilà euh, léegi kon lii satlu sha'ri la mooy bàyyi sa karaw comme noonu mooy mu yoroon ko yor ko mooy irsaalu bàyyi ko mu yor mu ne ba ñenn ñi ne sax lii mooy wane ne nas d'accord na sa xala voilà ba loolu ñoo tax ñu ne laa yajuuzu satlu satlu moom daal diwul euh, mën a nekk quoi waaye loolu yëpp gënu la dëgër insha allahu taala fil amri saa mooy nit ki am na droit daal di eh, eh, soit mu def lii soit mu def lee loolu daal ci gàttal mooy li eh, gën a dëgër ndax yonent way saa saa bu ci nekk def na ko da ba mu defee bee ba mu jógee ci bële defatu ko neewul ne loolu dafa xaraam wala da koo tere comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu alxaafizu Nawawi waxe ci al minhaj bi muy shara hadis bi loolu mooy li nga xam ne insha allah mooy li gin a dëgër moo tax hmm, ba ni nga xamante ne moom la wax euh, moom al imaamu an euh, nawawiyu mu ne mu ne ah bon li mu wax daa xaw gudd na ko al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah mooy lii ñu wax rek ñenn ñi dañu ne dañ koo mbir mi lenn la dañ ko tere dañ koo dañ koo dañ koo dañ dañ koo euh, sadlu dañ ko dindi waaw mooy sadlu shaari bàyyi yor fay karaw loolu lii moo ko na am ñu ne déedéet waaw loolu la parce que aljamu mën naa nekk lan la ñuy mën a naan lay da koo nasaxal ah non non aljamu mën na nekk waaw ndax li ngeen wax noonu man na yenu ne an la yakuna al muwafaqa wal mukhalafa hukman shar'iyyan illa min jihati al maslaha kene wuute gi dëppoo gi dëppoo gi wuute gi nekkul woon hukman shar'iyyan lu dul ci côté maslaha taxoon waaw ba pare ñu ne walaw kaana sadlu mansuuxan la saara ilayhi saxaaba wa aktaru wal manquul anhum anna minhum man kaana yafruqu wala yafriqu wa minhum man kaana yasdu yasbilu aw yasdulu mu ne bu doon ne loolu day nekk lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu xam ne dañ koo yëkkati imaam al-Qaadi Iyaad moo doon wax li konoonte kon mbir mi lenn la mooy saxaaba yi kon dinañ ko def dinañ ko bàyyi bopp alors que ci saxaaba yi am na ci ñoo xamante ne nii jëlee nañ ci ñoo xam ne dañ doon def comme ni yoneen saa saa mujjee def loolu la mujjee waaw dëgg la man nga ne li gën mooy ñi bari karaw mooy def al farq moo gën te bokk na ci sunanul anbiya yi ci fitra en plus yoneen saa saa moom la mujjee te borom bi waxoon na ko walal axiratu xayrul laka minal uula sa mbir yu mujj de moo gën saa su ne li nga xam ne moo jiitu loolu mën nañ ko d waaye kantaane daana saxalee loolu mooy problème bi Euh, al imaam al qaadi Iyaad mu ne parce que lenn ci saxaaba yi am na ñoo xam ne dañ doon def farq am na ñoo xamante ne nii euh, euh, ñoom jëlee nañ ci ñoom ne dañ doon bàyyi seen karaw yi yoral ko te walam ya'ib ba'duhum ala ba'd te ci ñoom ñi ko def ñi def farq ñu ñeneen ñi def saddu voilà voilà kon loolu la quoi moo tax mu jeexale daal ne fa saxiixu anna al farqa mustahab la waajib wa huwa qawlu Malik wal jumhur voilà mu ne euh, lii dëgg mooy ne li gën a dëgër daal mooy farat lu ñu sopp la lekk loo xam ne farata la mu ne loolu mooy waxu imaamu Malik ak jumhurul ulama voilà voilà waxoon nañ la nag euh, li nga xam ne moom la al euh, yi wax al-Hazimi itam daa dogu te ne satlu moom dañ koo nasaxal farq waaye loolu insha allah loolu gënu dëgër waaw même bu dee imaam al-Hafiz da euh, bi muy nettalool da ne ah wa qad jazama al-Hazimi bi anna sadla nusikha nafaxa nusikha bil farq wastadalla bi riwaayati Ma'mar allati asharna ilayhi qablu waaw loolu mais loolu insha loolu gënu la dëgër waaw mu ne loolu rek mooy li nga xam ne mooy li feeñ daal di ci euh, sukkandikoo li nga xam ne mooy riwaay bi nga xam ne moo jaar ci Ma'mar ibn Rashid hmm? euh, parce que Ma'mar bon da koo solo ci yoo xamante ne ñoo a xadiis bi ñenn ne irsa dafa mursal ñenn ne noono jokkoo na te loolu mooy li nga xam ne moo gën a dëgër insha allahu taala euh, euh, léegi en tout cas li nga xam ne insha allah mooy li gën a dëgër daal mooy ne Euh, parce que riwaay boobu dane summa umira bil moom yonent bi alayhi salaatu salaam fa faraq fa faraqa fa faraqa yonent saa saam ginnaaw yi ñu daal di koy digal euh, mu def farq mu daal di koy def loolu day wane ne ci wax yu la loolu de mën nañ ko dégg mais loolu tekkiwul ne daa dindi la ne waaw wa kaana al farqu aaxirul amrayni moo mujjoon ci mbir yi waaye loolu tekkiwul benn yoon que ne euh, loolu manu nekk du tout insha allahu taala al imam kanta al imamu alhafidu an nañ wax li mu wax après ñu tëj côté bi euh, moom mu ne as-sahihu jawaazu sadli wal farq waaw tey eh, lii dëgg daal mooy daal ñaar yi yëpp mën naa nekk waaw man nga farq man nga sadl pour ñu bari karaw moo tax ñuy wax waaw kon nag loolu euh, insha allahu taala mooy li nga xam ne moo ci nekk mooy mbir la boo xam ne bii sunna la boo xam ne fitra la boo xam ne mooy euh, nit ki ki bari karaw wax naa la ñoom la concerné waaw man moom concerné wu ma du tout <laughs> <laughs> waaw ak ñi mel ni man ci nekk ñi nga xam ne seen karaw guddul wallahu taala alam waaye bu sa karaw guddee fexeel euh, soit nga ne da ngay def ñaar yëpp léeg-léeg nga def nii mais bari la li ëpp li nga war a def mooy del def part ndax loolu non seulement euh, comme niñ ko gisoon ci taxriij bi bokk na ci fitra yonent yàlla bi saa saa te saa saa moom la voilà moom la mujj doon def même bu dee ne sablu ci ash-sha'r mën naa nekk wallahu taala a'lam